katam di ana mu tënj ba noppi Seydina Omar a gën a bëgg lu baax ñëw ci Babacar Siddiq ne ko bëgguloo ma may la Xafsatu sama doom ma may la ko Seydina Babacar tontu ko de mu ñëw ci Seydina Osman ne ko boo bëggee ma may la Xafsatu de Seydina Osman ne ko danaa seet sama bopp de ñëw wax yonent ne ko Omar ne dafa ma bëgg may Xafsatu doomam de yonent ne déedéet danaa may danaa may Osman ruqayatu sama doom te moo gën xafsatu fuuf doomi omar xafsatu itam man danaa ko jël de te man maa gën usmaan de ñëw ci yonent bi ñëw ne sidina omar ma defal leen lu gën li ngeen di wax usmaan mi nga bëgg a may sa doom danaa ko may sama doom sama doom a gën sa doom yow sa doom man danaa ko jël de man maa gën a usmaan de sallallahu alayhi wa la yonent def yonent jël xafsatu jël ruqayatu may ko sidina usmaan xafsatu dee mu may ko ummukul soom rakam moo tax ñu di ko wax soo nooray ni borom yaari leer moom rek a mas a denc ñaari doomi ab yonant ba na sosoo ba fi tey de moo tax ñu di ko wax borom yaari leer ñoom ñëpp nag ñu faatu kenn amu ci doom fatimatu mu may ko sidina ali ibn abi moo jut xasan ak huseynu ak muhasin muhasin dafa dee cig ndaw jut na seyna boog ummu kulsoom ñooñu yonent sallallahu alayhi wa sallam doomam yu góor yëpp dañ dee ci waxtu namp doom yi Faatimatu jut ñoo taxaw taxawaayu askanu yonent ñooy sërif yi léegi lu bokk ci Hasan ak Huseyn yi dëgg-dëgg yi de ndax Faatimatu leen jut te Faatimatu yonent ne lépp lu mu jut def na ko doomam de ñooñu ñooy ñooñ néegab yonent bi sa alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Xadijatu nag diidab li yonent seeg moom yonent wu te lu ko wujj moom rek la amee ba mu génnee àddina nag sallallahu alayhi wa sallam mu métti ko lool ndax xadijatu ba mu sëyeeg moom daf ko ne lépp lu ma mën ci alal jox na la ko àddiye de xuraysa di ñaa di ko ñaawal dégg leen waaye xadijatu nagari démb makka moo fi gën a riis nagari tey moo fi gën a ñàkk xalalam jépp jox na ko Muhammad ibn Abdullahi ji di ma abi taalib bi jox na ko xalalam ji de kii moo dof yonent ne xadijatu doxalal saaral ko doon doxal rek man nag wutal ma yóbbal may dem di jaamu ji sama borom de muy fab yóbbal di dem ca jabalu nóor waaw daju gudd woo ca yoonu mi nan am xunta nga ca kaw bu demee yéeg ba ca kaw daj woo mu dugg ca biir xunt mooma toog fa ay guddi guddi noonu la doon def rek waaw ndaw luy jóge makka di dem di dëkk ca xunt mooma ci tàng booba booba lañ xam ne yàlla na mën a ci moom mbidde ba yàlla waaw ba ma amee ñeneen fukki at nag yàlla wàcce ci moom wayu nag sant ko nag na xaw mbindeef jëm ci diine lislaam def jibril daal di ko feeñu rek ne ko iqara jàngal mu ne man du ma jàng doon nu ma jàng fekku ma jàng du ma jàng jibril njett ko waaw ba roxo gi bëgg a génn mu ne ko jàngal ma ne mu ne ko man du ma jàng fekku ma jàng doon nu ma jàng de noonu lay def ak jibril ba bàyyi koo ce bu ñëwee cër yépp a ngi fér-fér yi muy feebar naa xadijatu sàngaleen ma sàngaleen ma man te defe naa damay bëgg a dof de xadijatu ne ko dof ne ko waaw mu ne ko nañ dem ma yóbbu la ca war a xatab nu benn bu xaabale woon boo xam ne jàngoon na téere yu jëkk ya ku jaaxle aa ñëw di ko laaj mu ne waraqatu yow doo déglu sa doomi mbokk mi de moo Muhammad ibnu Abdullahi dégg ko li muy wax mu ne ko lan la mu yonent nettali ko mu ne ko kii kay dofut kii day mbóot ma wàccoon ci Musaa ibnu Imraana ba mu nekk yonent bani Israayila mbóot mooma moo fa soo wàcc si ci moom de xellante bés bañ koy génne Màkka mu fekk ma may dund kon danaa ko dimbaleen dimbal loo xam ne kenn mësu koo ise yonent ne man ñu génne ma makka danañ ma génne mu ne ko yow tigi danañ la génne makka man mu ne ko daañ la génne wallaay li nga dikkee kenn mësu koo dikkee ci waaskan mooy noonu nañ ko xañaan nañ ko génne nañ ko de la mu waxoon waaw génne nañ ko de sallallahu alayhi wa sallam naa ko def nag ba xadijatu dee nag yonentu toog na di dencut beneen jabar ba gannaaw ga nag jigéen ñëw ne ko moo yow ba xadijatu dee ak ba tey nanga meeta ngi waaw denculoo jabar mu ne ana jabarati ñu ne ko su fekkee ni jànq nga bëgg Aysatu doomi Abubakar Sadiq waaw jigéen ju baax la su fekkee ni jàng nga bëgg Sawdatu bintu Samata camiñam sa sa saaba la waaw ñooy ñaar koo ci bëgg rek mu yomb la de naa ko def mu daal di dem ci Sidina Abubakar ne ko fekk na Jibril daf koy indil portale Aysatu toujours ne ko sa jabar a ngi nii waaw bu seetee rek yonent moom du ko xam mu ne ah xanaa su fekkee ne mbir mi ci yàlla la jógee yàlla dana ko matal de ba jëmi bés na mu wàcc ci ne sidina Abubakar Sadiq ne ko ana Aysata sa doom mu ne ko mi ngi fi mu woo ko mu ñëw mu ne ko mu ne ko sa doom jooju laa bëgg nga may ma de mu ne ko ah man may sa mbokk ngay takk sama doom mu ne ko sama mbokk nga ci diine waaye sa doom xaraal na ci man waaw naa ko def Abubakar ne ko danaa la ko yónnee soo ko jisee rek mu jubura rek sooy boo xam ne may naa la ko de dal di wut ma def ko ci pañe bu tuuti xen ko nday Aysata booba juróom benn at la ne ko demal nga noy ji nga nuyul ma yonant bi ne ko hadiya sangoog de tuuti na de waaye su la gëdëm looyee daal ñeel na la xam nga baay bu waxee loolu ci doomam bu jigéen rek say ba fasu na moom xamul defe ne tàndama ji mu xenu mooy hadiya ji waaw ndekete woo moom mooy hadiya ba mu ñëwee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baay day moo mu ne hadiya saa ngi su fekkee ni ne tuuti na de waaye bu la gëdëm looyee rek ñeel na la yonent dikk ko ci loxo de mu fittar ci ko ne ko su taxutoo nag ngay di ma tiita du ma sa jabar ñëw ci baayam ne ko yoon yónni nga ma ci góor gu bon mu di ma tey te du ma jabaram mu ne ko jabaram nga mu xolam sa ko sedd de kooku mooy Aysata yonent takk na ko juróom-benn atam bàyyi ko ba maam juróom-ñeenti at nag mu sa ko jël de ci diggante bi nag takk na sawdatu moom jël ko moom mi mag moo tax ñuy werante ñoom ñaar ku ci jiitu waaye Aysata la jëkk takk waaye sawdatu loo jëkk a jël sawdatu moom ci jabar yonent bi la bokk sallallahu alayhi wa gannaaw ko jël na Seynabu bintu Jaasin ak Seynabu bintu Haris ak Maymuna waaw jël na Ummu Habibata doomi Abi Sufyaan <coughs> doomi Abi Sufyaan ak Safiyatu bintu Huyayyin ki nga xam ne ci sëti Haaruna la bokkoon de gannaaw boo xamee ne tey waaw toj na Xaybar de jël na Hind ñooñu ñooy jabar yonent bi waaw ngoro na fanweeri ngoro ak ñaar waaye ñim ca takk fukk ñaar daal ñoom la takk fukk ak ñaar ñi déet juróom ñi war fanweeri ngoro ñaar ñii takk na leen te xarafut ak ñoom bàyyi leen ñii mu ñii mu bàyyi leen waaye mu takk te xaraf ak ñoom daal fukk ak ñaar lañ xadijatu mi nga xam ne moom xamul wu jigéen rek dundam ak fukk benn ñi nga xam ne boole na leen ñett dee nañ ci dundam ba muy dee moom juróom-ñeenti gor. waaw loolu la bàyyi de ñooñu ñoo ko tenji de sallallahu alayhi wa sallam loolu ci xasaay sam la bokk sallallahu alayhi wa sallam ci waxi lenn foo de yi ba nga xamee nag ne loolu am na yonentu bi xëy na xadijatu man de yàlla daf ma yónni ma jëm ci mbooleem mbindeef yépp de xadijatu ne ko man gëm naa yàlla ak ab yonentam altine la yàlla yónni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam talaata ci suba moo xadijatu ànd julli de moo tax ñu ne moo jëkk gëm yàlla ci mbooleem xeet wi de ñu ne Abubakar a jëkk gëm ñu ne Ali yoo jëkk a gëm de ñu ne benn wax la li am daal mooy Xadijatoo jëkk a gëm ci jigéen ñi Ali yoo jëkk gëm ci xale yi Abubakar moo jëkk gëm ci mag ñi de waaye ñoom ñett ñi ñoo jiitu ci lislaam gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent nag di xoote rek Quraysh di ko lor muy xoote lislaam bi nit ñi di ci dugg par benn benn waaw Quraysh di def luñ man ci fekk nit ñi pour ñu bañ koo gëm ak di lor ñi nga xam ne ñoo ko gëm ànd ak moom ba nga xam ne yonent santaane na ne nañ gàddaay dem ja Habasha de foofa buura nga fa boo xam ne du tooñ te duñ tooñ fi moom de loolu moo loon gàddaay gu njëkk gi nit ñi gàddaay dem Addis Ababa de bañ demee foofa naa ko def waaw aba ah, najaas yi kii buurab Habasha làq leen de ah, ah, yor leen yor wu rafet ba ni yonent gànnaay gàddaay dem Medina nag lañ ko gàddaay fekk ko Medina sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee nag ne yàlla namm naa yonent bi génn gàddaay Quraysh daal di daja nag ne yonent bi daal lim nekkee mënatuñ ko ñu rek nañ ko sakkal pexe daal di daje ci seen daaru na doo mooy seen ah, assemblée daal di daje rek ne léegi moo man mii nañ ko sakkal pexe de ku nekk wax pexem Iblis ne la sa pexe moomu day sàmmi gàtt saxee loo ko sakkaa di do kilifa guy fexe waaw moomu pexe jubut ba aboo jaal fexe ne nañ tànn géño gone ñu tànn gone ga ca gën a réeb juddu ñu tànn leen ku ci nekk ñu jox ko jaas yi ñu seet benn waxtu boo xam ne ñoom ñooñu dañuy wër yonent bi rek ñu ne xëy yi rek ñu cawandoo ko seeni jaasi cawinu jenn waaye mu daal di dee deretam tasaaroo ci mbooleem askan yépp Quraysh mënuñu Bani Haasim duñ mën a xeex ak mbooleem askan yi duñ mën lu mooy laaj dayee suñ laajee dayee ñu dajale suñu alal yépp jox leen te mucc ci ayu Muhammad de mu ne ko yaa mat kilifa pexe maa ngoog de naa ko def jibril daal di wàcc natt li ko de way sam kur bi kale sa borom digal la gàddaay bul fanaan ci makka de naa ko def yonente ne maa ngi xam ñëpp makka yëpp man lañ ko dénk waaw dénkaane yi ma amee mu ne ko wutal ko fanaan ci sa néeg usuwaa mu joxe dénkaane yi waaye yow sa borom na ne bu fanaan tey makka de mu daldi xoo sidina ali ibn abi talib ne ko xam nga xalali makka yëpp maa ko amee te yàlla digal na ma génn gàddaay ndax mën ngaa fanaan ci sama lal bi waaw sangoo sama malaanam càngaay mi suñ la rayoo gadde suñ la rayee gaddul naa laal soo muccee nag bu subaa nga dellool ma dénkaane xaalali jàmbur yi ma de sidina Ali ne ko loolu man rek maa ko xeloo de dal di nangu de dal di tëdd ci lal bi yonent ba sangoo malaanam càngaayam ma de waaw yàlla dal di xoo ak Mikaayil ak Israfil ak malakul mawti de ne leen kana ci nangoo jot sa morom ci de ñoom ñëpp ken nanguwut mooy yéen ñëpp abi Ali ibn Abi Talib seen morom bon kon nag gaaw leen yéen ñenant laa dénk ba kanam bi wattu leen ko bu ko dégg jamee rek ma far leen ci diwaana bi wala yii de ñoom ñenant ñoo ñëw di garde Sidina Ali ba bët sedd ba bët setee ñi ñëw ah yonent kay demoon mi ngi fi ñu ne ah kii du yonent tët bi tërëb Ali la càngaay day yeneen yonent la waaye daal tët bi tërëb Ali la ñi ñëw di muri malaan même sangoo bëgg koo xam ni Seydina Ali di banku ci biir ma daal ma ndax bëgg ñu rey ko li ko yonante ne bu ñu la reyee gàddu naa daal jànna bëggutoon lu mooy ñu rey ko de ba mu yàgg rek yëf ya ko mu muree ko ne leen yàlla yóbbu na yonantam fu ko neex ku ci yonante xamee loon dénkaane rek ñëwal ma delloo la ko fekk na daje nañ ñëw congaari ci buntu kër yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu guddee rek bu ñëpp nelawee dana génn dem ci jàkka ji nañ ko fi nekk rek bu génnee ñu rey ko de ba nga xamee ne yonante waaj na ba ba guddi rek dafay jàng yaasin ba ci yëpp siroona tafli ko ci suuf ñëw si suy leen ko ñoom ñëpp ñu nelaw mu ñëw ku ci nekk mu njett la fab suuf sotti ko ci sa njaañ ba mu fees dell def na leen ko ba mu daj mu soog a dem yoonam le ñu nelaw ba jant ba fenk ca yor yor kenn yeewut ci ñoom te na daf ne man moo leen di wattu moom mas da nelaw ba ko yàlla bindee ba tey moo jëkka nelaw moom iblis bañ xeewoo nag ne <coughs> ku ne yedd sa morom lu tax yeewuloo ma ñu ku ne ne sa morom li la dala ma dal de iblis yow daa da nga ba ma yàlla bindee ba tey tey laa ma sa mos nelaw waaye daal waaje jabar nañu de waaw ñu ne leen yéen waaje topp na leen seet leen lamb leen seen bopp yi ñu làmb ku ci nekk sa njañ a ngi fees dell ak suuf de mu ne yéen ñëpp ku ci ne te wàkka na la sotti sa njañ suuf ba mu fees dell mu soog a dem yoonam rek ñu ne Muhammad jabar nañu de daal di dem nag na ña ngi koy dabi de mu dugg ci xaaru mu dugg ci jabalu sawra làqu fa ñetti fan sallallahu alayhi wa sallam ba xam ne hutatuñ ko nag mu daldi gàddaay nag dem Medina de fi hmm, naa Babacar yaroon na yaari gëléem waaw xamoon na sàmm bu ñuy wax Umarata ah, ibnu Fuhayrata Amru ibnu ak ah, dabije boo xam ne daf koo fayoon moo leen di wan yoonu Medina muy Abdullah ibnu Urayqit duuli yi kooku leen wan yoonu Medina dañ ko doon xawante bu ko yonentu toogee ci gëléemam ba mu sonn waaw Abubakar togg ko ci gëléemam de mu di leen wan yoon wi de bañ àgg Medina nag sallallahu alayhi ci dox fukki fan naa ko def nag jinee naaw rek ti yàlla yàlla fay aw ñaari xandaale yi nga xam ne wàcc nañ ca bergene ba de xam nag ne Sidina Abubakar yonente Sidina Abubakar la la jinne yi way noonu de mooy gàddaay ga ba nga xamee ne yonente gàddaay nag jëm Medina te waxante woon naag ah, law sa rek ñooy lansaar ne ñoom gëmoon nañ ko jaayanteeg moom ñetti at bu njëkk ba juróom benn lañu woon ca déwén sa ñuy fukk ak ñaar ca di atam ñetteel ma nag ñuy juróom ñaar fukk ak ñett ak fukki jigéen de ñoom ñëpp ñu jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko bu ñu la génnee rek ñëwal ci ñun de yonent moo tax ba mu gàddaay rek mu dem Medina sallallahu alayhi wa sallam lansaar bañ déggee ne yonent génn na Makka nag bët bu set rek ñu xoddoo seen i yërey xare gàddu seen i jaasi rek di ko gàttandu ba midi jot ñu wàññeeku ñëw añ si bu ngoonee ñu gonantaat ak fukki jigéen de ñoom ñëpp ñu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu ñu la génnee rek ñëwal ci ñun de yonent moo tax ba mu gàddaay rek mu dem Medina sallallahu alayhi wa sallam lan saar bañ déggee ne yonent génn na Makka nag bët bu set rek ñu xoddoo seen i yérey xare gàddu seen i jaasi rek di ko gàttandu ba midi jot ñu wàññeeku ñëw añ si bu ngoonee ñu gonantaat ba ca bés a fukkeel ba nag gannaaw bu ñu wàccee ba dugg ci seen néeg la benn yahud xeeg ci tàndarmaam rek seen gawar boo xam gawar yoo xam ne ñenant lañ ñëpp a ngis ku ne nga mbub mu weex ak euh, lambaay bu weex waaw taraxlaay gu weex ak laay gu weex de mu ne bani xaylata li ngeen doon wutangoog ñëw na waa ñu daal di jóg nag ñoom ñëpp di ko kattanu nag yonent bi ñëw na yonent bi ñëw na yonent bi ñëw na di ko feccal sallallahu alayhi ba nga xamee ne ñëw na nag mu wàcc ci masjidu Quba ci bani xoof waaw xam na fukki fan ak ñeent rëdd masjidu Quba jiite fa juma ñaari ajuma gannaaw ga mu ne fii du fi mu waxoon de dal di waraat nag waaw ne nañ wàcc albaaw ak nos bi rek moom xam na barab ba de albaaw nag waaw di ramb rek gàdd gum romb ñu ne ñëw leen fii la doole ji nekk dal leen wàcc leen fii la doole ji ne mu ne baleen gilem gi rek ci ndigal lay wéy baaw di cal di cal ba ak fii waaw ba ba mu yàgg rek mu ne groupe sukk ba mu sukkee rek dellu jogaat wéy dem ba ca kanam mu dellu ne sukk ba mu sukkee yoonu ñaareel nag dal di tëral baatam dal di nguur de moom albaaw de yonentu sa ko wàcc nag sallallahu alayhi wa sallam ne waaw nal man si lu incha allah fii mooy wàccuwaay bi incha allah fa mu njëkkoon a def groupe sukk foofu mooy buntu jàkkaay yonentu ba tey waaw baabu jibril fa nga xam nag ne fa la mujjee foofa mooy néeg da Aysa bi nga xam ne ba yonentu génne àdduna fa lañ ko suul fa la nekk ba tey mooy këram gaddaay yonentu boobu la waykat bi nettali ne yonentu bi jublu na Medina ne waa Makka ñoo ñàkk bopp ñoom ñi nga xam ne ñu nekk ak ab yonent boo xam ne ñoo ko jut ñu bañ ko te tumuranke yi nga xam ne xamuñ ko ñoom bëgg ko de ñu noonu ko mbëttee bëgg ko ak kéwél yi de mu dellu nett li itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxañ na suuf dem Medina naka mu taxaña asamaan itam dem asa dem asamaan ci guddi rañaan ma de melalal guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane jóge Makka dem bayti de xéeg itam jógee bayti maqadis dem asamaan ci guddi gi de dellu siaat mooy guddi rañaan ma de ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab mooy ndey ci la yonent rañaan rañaana mu réy moomu réy sallallahu alayhi wa sallam ba mu rañaanee nag bët set abo la jëkk gis mu di ko yejji ne ko ibnu abi kabsata yow lu xew bii waaye yonent ne lëf xew na de lan mu ne dem naa bayti maqadis ci guddi gi dellu si <laughs> ah su ma dajalee Quraysh ñeme ngaa wax loolu ci seen kanam mu ne ko dajaleen Quraysh mu ne waa sabaxa Quraysh dajaleen ñëpp ne dëll mu ne moo ma dellul ci li nga waxoon yonent ne dem naa bayti maqadis yi guddi gi dellu si de mu ne ko lépp loo ma sa wax ñu di ko sikki sàkka waaye tey day nar nga li nga wax du dëgg de naa ko def Seydina Abubakar dal li ci fexe rek ñëw ne sama nga wax na dëgg ne yonent wax na dëgg ñu ne ko Abubakar da nga dëggal yonent moos ci ne dem na bayti maqadis ci guddi gi dellu si ñun bayti maqadis suñ ciy dem danañ yéeg weer wàcc weer muy doxam ñaari weer ñu sa faag nga ne waa ji ne dem na ci ci genn guddi ñëw mu ne man ma di ko dëggal ci xabaar bu jógee asamaan doxam ñaari junne ci at ci lu matut ngonent matut ab xëy kooku man su ne woon dem naa asamaan yi dëggal naa ko de yonent ne ko walaay noonu la sax dem naa asamaan ci guddi dem naa ci asamaan jëkk fekk naa fa aadama maa ngi ko fekk bu xoolee ci wetu ndeyjooram ree bu xoolee ci wetu càmmoñam jooy waaw ma laaj lii lan la ñu ne doomam yi lay gis rooy doomam yi nga xam ne dañoo fasoo texee ñoo ne ci wetu bu leen gisee bépp jooy e su xoolee nag ci càmmoñam gis rooy doomam yi nga xam ne dañoo weddi fasoo texee di loolu lay jooy de dem naa ci asamaan ñaareel fekk naa fa Yaxya waaw ak Iisaa dem naa ci asamaan yi ñetteel fekk naa fa Yusufa dem naa ci asamaan yi waaw ñenenteel fekk naa fa Idris dem naa ci asamaan yi juróomeel fekk naa fa Haruna dem naa ci asamaan yi juróom-benneel fekk naa fa Musa ibnu na asamaan yi juróom-ñaareel fa laa fekk Ibrahima nga xam ne mm, mm, kii wax ak yéen moo ko gën a nit du ci mboolem bi ne de wax na dëgg yonent moo si yonent yàlla Ibrahima kenn mosu leen a xamee de Quraysh sax ba nga xamee ne yonent gàddaay na waaw ñiy topp tànk yi yaaram dañuy xam tànk lii de tànk Muhammad la lii tànk bañ ak see ca wetu xuntuma dañ ne bii tànk day tànk Abubakar Siddiq la amut sikk ba ñaareel bii nag kenn mënu koo xamee tànk ba ne ca ma xama Ibrahima de loolu la loolu la waa waxoon de <clears throat> moo dëggal ni du gi yonent ni du yonent yàlla Ibrahima de sallallahu alayhi wa sallam ko def nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam boseri yi ne mu nettali leen nag gaarlowanteeg ñoom mooy def ki kéemtaan ba noppi ne ana ku mën a def lu mel ni lii ma def yonent loolu moo ko jagoo bépp xar baax bu yonent def wali yu mën na ko def waaye nag ab yonent rek a sañ def xar baax ne maa def lii ku mën a def lii na ñëw loolu wali sañu ko wax de waaye wali yu moom dana def karaama waaye nag du ca gis boppam sañ da wax itam ne ko maa def lii ko mën na def loolu yonent rek ko sañ de loolu rek leen wutal nag waaye lu lu jaadu nekk mu gisaat ñeel yonent rek jaadu na nekk karaama waaw ñeel wala yu de yonent nag ay tegaloo nag di wàcc ci moom rek sallallahu alayhi wa sallam naa ko def doole ji itam eh, di di tegaloo rek ñi ñi di jébbalu si di jébbalu si waaw bu jëkk nag lor ju nekk daje nañoo moom juróom-ñaar ñu njëkk a nekk julli ci àddina daara xamul leen xurey si wanut yonent bi kooku yàllaa ko wattul boppam kenn mënalu ko dara abubakar siddiq kooku bëkk néegam yu bëri waa ak surgaam yu bëri ak xalalam kenn mënalu ko dara ali ibn kooku jàmbar joo xam ne kenn la kum bay say bët nga bay yasam waaye ñi ci des xamaar bilaal soybu ak sumayatu waaw ñi di leen abi jaal wan jaarina kenn mësu koo gisee ba moo waral gannaaw ga nag yonente sallallahu alayhi wa sallam digal leen nañ gàddaay dem ca réew yi habasa de ba yonent it gàddaay dem Makka dem Medina nag xeer yi ñëw di jébbalu di di jébbalu ba nga xam ne yonent mujj na jot doole joo xam ne su laaya wàccee dafay wax diw kaay jàngi laaya ji ci waa Makka ñu dégg ko diw takkal xare topp ci seen kaw rek suñ nangoo baax na suñ nangoo takkal seen digg rek <coughs> loolu lay xela mujje moo tax mu ne ba tawaala tañ taftaloo Ah, ah, wàcceg laay toftaloo nag ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mujj na isa ma tala ndem jàng na mu kitaaban la aya mi ne laay jutti ka fa yàlla tala du topp ko katibatun xare xadraaw bu dee aji ne taxe ki ganaay de mujj na day nañ woon doole mu mujj na su jàngee laaya rek xare koy topp boo xam ne bu ñu nangoo baax na bu ñu rek xam nañ la ca topp de laahumma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima ughliqa wal xaatimi lima bilhaqqi wal haadi ila siraatika almustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim sallallahu bu yàlla mas a yónni daf jox kéemtaan goo xam ne dana dëppoo sa jamono ñépp ñu am xel danañ xam ne rek lii du jëfi mbindeef de su ko defee rek loola moo taxaw taxawaaya yàlla mu taxaw ne sama yonent bi wax na dëgg lépp lu mu wax maa ko wax yonent yàlla Muusa dafa dajewoon ak jamonoy njabar misra njabar rek lañ fonk moo tax yàlla jox ko xeet woo xam ne su ko ngëbee muy xet su ko sànni mu nekk jaani ñàngoor su ko jàppaatee mu dellu nekk xet loolu moo gisaat la koo xam ne dafa xaw a xeetoog njabar la nga xam ne moo xewoon ci jamonoy Muusaa de yonent yàlla ba ko yàlla yónni daf ko yónni ci jamono joo xam ne ay mbas dafa bëri ak i feebar yoo xam ne kenn mësu koo gis ci àddina docteur rek lañ fonk ca jooju jamono yàlla daal di ko jox moom itam mu gisaat kéemtaan koo xam ne ku feebar su la raayee rek nga wét ku silmaxa su la raayee say bët dellu mel na meloon ku amee jàngoro ju ji su la nga dellu mel na nga meloon ku dee sax bu ko neexee mu dekkal la ñu xam ne lii du du du mbidam doomu aadama mbidam yàlla la de yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko ci yaaram yaaram ñoom fasaa ak baraaxa rek la wax ju héemu nga lakk ci arab lakk yoo xam ne ku ko dégg rek mu yéem la loolu mooy seen tiitar moom it yàlla jox ko alquran mu lottal way jëkk ak way mujj kenn mës na gis ci àddina lu fasaaxaani alquran ak lu balaaxaani moom ak nose bi nga xam ne tey moom la moom la alquran la mboo def yàlla wax na ne xulay ni tamaati lin suwal jinnu ala an yaatoo bi misli haadal quran laa yaatoona bi misli yow law kaana ba'duhum li ba'din zahiran bu nit ak jinne ñëpp daje bëgg a def lu mel ni kaamil bi koy dinañ ca lott ko mën def ñu nangu loolu mu ne faatu bi hasri suwarin misli muftarayaatin indi leen fukki saar sax waxawtuma kaamil bi fukki saar yi ñu latt ca de mu ne faatu bi suratin misli indi leen wenn saar rek loolu yi ñu lott nañ ca wenn saar wu day inaatee naakal kawsara nit ñi lott nañ ci def ko mu mel ne alxuraan rek te inaatee naakal kawsara yatti aaya la kon yatti aaya yu nekk ci alxuraan kéemtaan la ci kéemtaan yonent bi sallallahu alayhi te alquran mat na juróom benn junne ak juróom ñaar fukki junne ak benn ci aaya kon alquran lamboo na lu ëpp ñaari junne yi ci mujjisaat de ñetti aaya yu ne mujjisaat la te juróom benn junne la ak lu topp bon mat na ñaari junne kéemtaan alquran rek li gën a xéemu ci alquran nag mooy wàcc gi wàcc ci yonent bi nga xam ne moom lu muy la yonent mës da jàng mën da bind turam Muhammad sax boo ko bindee jox ko mënu koo jàng mënu koo bind itam ba noppi téere bii wàcc ci moom lottal way jëkk ak way mujj de nga xam ne ku fasaak ku lott ñoo xem ñoo xem fi ci wetu alxuraan kenn mënu cee def lu mel ne alxuraan de ba nga xamee ne téere boobu wàcc na ci moom loolu rek waroon naa doy pour ñu gëm ko de ni ko yàlla bindee moom ci boppam jikko yi nga xam ne moom la ko yàlla jikkoole loolu rek doyoon na waaw pour ñu gëm ko de ñoo ko tuddal seen bopp lamin ñoo waxal seen bopp ne mas da nar ba nga xamee ne yónni nañ ko sallallahu alayhi wa te muy bind jëm ci buur yi ba leetaram di dem ci xiraq la ki nga xam ne mooy Kaysar fa la fekk mbooloo ci Quraysin Abu Sufyaan nga ca ba leetar bi yonent bi ñëwee ci Kaysar mu ne xoo leen ma ci dëkk bi képp ku fi dëkk Makka ñu xoo waa Makka yépp ñu daje ci këru nguur ga mu ne leen ku ko ci gën a jege Abi Sufyaan ne man fekk na booba ku bokk ci Bani Abdu Manaaf moom rek a ca moom rek a fa teewle mu ne leen dama leen di laaj waa waajile ne mbooloo bi déglu leen ko kat moom laay laaj moom mi ko gën a jege su waxee dëgg na leen dëgg la soo fenee na leen ko fen na yaaram nag ñu wax ko fenkat rek moom la gën a bañ ci àddina Abu su taxutu nag loolu danaa fen yu bari waaye daal ragal naa ñu nettali ay fen jële ko ci man rek moo tax ma ma takk sama dëna rek wax dëgg mu ne ko dama lay laaj waa ji nga xam ne moo feeñ ci yéen di woote ne ab yonent la moom laa leen di bëgg a laaj ndax xam na askan wu mbokk ci yéen ah mu ne waaw moom koy borom askan la mu ne waaw ndax ay maamam dañ doon buur mu ne mukk mas daa am maam ju buur mu ne ndax kenn mës naa wax loolu ci yéen mu ne kenn mësu koo wax ci ñun ndax daana fen ñu ne mës da fen mosuñ koo xamal wet na fen mu ne waaw ndax ñun ñaa ngi koy topp mu ne waaw néew ji doole yee koy toppam am ñu rëy ñu rëy lu ñi mu ne néew di jo néew di joole yi ñoo koy topp mu ne waaw ndax da ngeen moom ñu ne waaw na seen xare mel mu ne xay xay loola bu tayee ñu gañe ko boo léegi mu gañe ñu waaye kenn mën da am woon la gannaaw kenn mën da damaraayam de mu ne waaw ndax dana xuruj ah mu ne mosuñoo xuruj ci la wéyoon de waaye ci diggante bii nag ñi nga waxante waxante boo xamee xamuñ dana xuru jëm déet mu ne foofu rek laa mën a bor si mbaat su ma ko xam su ma ko coppatee tuuti mu ne ah ngi toll ci xóodoonte gu xees koo xam ne xamuñ nam cey def de mu ne waaw lu muy wax lu mu leen di digal daf ñoo digal ne nañ bàyyi suñ buñ jaamooti doj yiñ doon suñ bàyyi doon jaamu nañ jaamu yàlla rek te nañuy wax dëgg te nañuy fegu bàyyi njaaroo te nañuy matal wëlëre de te nañuy jokk ak bokk mu ne waaw ñi ko topp danañ ko topp ba mu yàgg ñu murtat ngir sikk dara ca diine je ñu ne ko musu musulaa am moom kay koo xas sopp kay bët bu set nga attan ko jote sa bopp ak sa ndey ak sa baay mu ne ko laaj naa la ndax waa ji boromu askan la nga ne waaw yàlla ku muy yi fay fekk nga am askan laaj naa la ndax ay baayam ay buur daf jene woon nga ne déedéet su fekkoon doomi buur la doomi buur a gën a bëgg nguur ma ne dafay wut ak pal rek nga ne doonut ak pal ku doonut ak pal xelam dana ko jig pal laaj naa la ndax ñu doxadi ñee koy topp am ñu rëy ñi nga ne ñu doxadi ñee koy topp loolooy xaada yàlla yonent bu fi yàlla masa yónni way doxadi nit ñi ñoo koy topp ñi dañuy bañ de laaj naa la lu muy digle nga topp yàlla ak wax dëgg ak fegu laaj naa la ndax dana xuruj nga ne du xuruj laaj naa la ndax ñi koy topp danañ murtat ngir sikk diine nga ne déedéet su fekkee li nga may wax dëgg la waxuma makka ga ngeen di xëccoog moom de waaye fii ma teg sama tànk yi dana ko moom le man day su ma xóoroon ne mën naa jot ci moom maay raxas tànkam ya te maay maay fopp dàllam ya de xamoon naa nag ne ab yonent dina ñëw waaye moo mu ne foofa coow jib cee néeg ba bañ génnee abi sufyaan ne bismillah ibnu abi kabsata mile ñuy weranteeg moom ca Makka Róom di ko ragal fii ci Róom ah man kii jaaxal na ma nag ne foofa la sama bakkan tàmbalee di mokk benn ma yàlla jubal ma dugg ci diine lislaam de loolu mooy waaw li nga xam ne moom la leen yonent bi xoo sallallahu alayhi wa sallam alquran nag nose bi nga xam ne na la ko yàlla nose doy na ca xot ba tey ibnu rabiata ci kilifa Makka yi la bokk waa Makka dañ daje bés ne ko mat ba ta jógal waxal suñ digganteeg waa ji lee demal seeti ko yow dara mënu laa tëxa lijjanti na nga dem su waa ji bëggee nguur ñu fal ko muy suñu buur su bëggee alal ñu dajale suñu alal yëpp jox ko ba mu gën a riis ci àddina su bëggee jigéen ñu dajale jigéen ñu rafet ñëpp jox ko su fekkee jinee ko jàpp ñu dajale xalal wutal ko docteur yi ko faj <coughs> waaye na bàyyi lii muy wax Utbata ñëw ci yonent bi sa alayhi wa sallam ne ko musumaa gis mburtu soo xam ne gaafe na ni yow ci makka ci ci sa giit te saare nga suñ mbooloo mi noona leen nga ñu indi nga diina juñ xamut yaa gën sa baay Abdoulaye yonent noppi mu ne ko yaa gën Abdul Mutalib yonent noppi sallallahu alayhi wa sallam mu su fekkee sa baay ak sa maam ñoo la gën a ñoom waxu ñoon lii xidam yi lañ doon jaamu su fekkee da ngaa xoote na yaa leen gën nag waxal yonent tontu ko de wax ba àggal yonent ne ko àggal nga mu ne ko waaw yonent ne bismillahi rahmaani rahim xaamim kitaabun fussilat ayaatuhu jàng saaru tafsil ba àgg ci fa in aradoo fa qul andartukum saaqatan saa saaqati aadin wa samooda mu muy karkar yi loxo te gémmiñ yonent bi ne ko lent lu naa la bokk géñ bokk bul waxati de yonent bi sallallahu alayhi wa bàyyi ko mu ñibbisi waa Makka nga toogoon di ko nekk mu teggi leen dem ci néegam tëdd tëj tëj néegam xam ñetti fan ñëw ci ñoom ñu ñëw seet si ko ne at ba te yow lu xew yow ñu yéene di la ne nga ñëw toggi ñu waxula ak ñun dara yow kat dangaa mel ni ku bëgg a jàng kat yow woykat ab woykat rek mën na laa jommal xam ne yaa fi dàq way mu ne leen way xam ngeen ne maa fi dàqa way xeeti way yépp xam naa ko wax ji ma dégg du way de ñu ne ko daf laa jabar mu ne lii du jabar ñu ne ko waaje daf laa jabar rek mu ne du jabar du way du mbuxaaba du njinne wax leen leneen dal di mer nag ne leen ngeen di wax ne Muhammad ab jabar la mas ngeen koo gis muy mocc ka fas xam ngeen ne kii du jabar de ngeen ne Muhammad waykat la xam ngeen ne maa fi dàqa way xam naa rajas xam naa saj xam naa baaru yépp xam naa ko ci way waaye mosuma gis wax ju mel ni wax ji Muhammad di wax de wax ji suuf gi am nay ren te kaw gi am na taar te am na meññat wax ji day fay féete kaw ba faw waaye wax du ko féete kaw di caa dina de moom xot bata noonu la te moo wax loolu wali mu xayrata wax na lu demee noonu gannaaw ga waaye ñoom ñëpp terewut bëgg ak càng ak bëgg dina rek fekk na leen ba tax nangu ñoo topp yonent bi sa alayhi wa sallam ba nga xamee nag ne yonente sallallahu alayhi wa sallama génn nag daay dem ma madina nag ba am ñaari at nag yàlla jox ko ndigal nag mu xeex ak ñoom nag ca la xeex yi tàmbali nag yonente leen yónnee ay njàngal di xeex ak ñoom de lor ju nekk nag lor nañ ko ko moom yonente bi sa alayhi wa sallam moom la waykat bi di wax ne bul jortu bi noonu yi di lor yonent bi sa alayhi wa sallam ne yàlla def ko seetaan wala def ko wacc yàlla seetaanu ko wacc ko jépp lor ji ko jot jotoon na yonante yi nga xam ne ñoo ko jëkkoon ndax mbit mu tat natt bu tat kooku fay fooralu nit ak yàlla daf koy yokk maqaama rek tey de daldi léeb bu fekkoon ne wurus wurusu ngalam lakk ko ci safara dana wàññi dara jaam bon kenn du taamu balaa ngaa jariñoo sa wurus def ko ci safara de ni nga xam ne ni la safara di sellale wurus nag noonu la nattu di sellale nit yàlla de moo tax yàlla di nangu yenn jamono yi nit yàlla yi nattu di leen laal de waaye xam ngeen nag ne bëri na loxo lu jóg jëm ci yonent bi yàllaa ko fekk de te booba xéefar yi bëri nañ te booba lu nekkat ñame nañ ko su fekkoon yàlla seetaan na ko kon xéefar yi boom nañ ko de nit ñëwoon na bëgg koo rey sa xawras yoot na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xareb zaati anmar bañ xare ba xare ba jeex yonent jàll xurwa dem ba sori saabaam ya gis genn garab mu wékk fa jaaseem su meeku di sangu xawra séen ko ne Muhammad a nga na lee sori genn gànnaay yàlla na ma yàlla rey suma ko rey tey dal di fab jaaseem rek di raam di watatu di watatu di watatu baag si yonent sallallahu alayhi wa sallam fa mu fekk fa mu taxaw xacc kuy dox sama diggante yow Muhammad tey kuy tere ma rey la de yonent ne ko yàllaay dox sama diggante yow mu xacc jaasi ja rek loxo ba lox mu ànd ak jaasi ja daanu ci suuf yonentu sol yëreem dal di ñëw fa jaasi ja xacci ne ko kuy dox sama diggante yow mu ne kenn xanaa sax mbaax rek de <laughs> ne ko waaye man maa yow mbaax sànni jaasi ja bàyyi ko booba bu yónn bu yàlla nangoo woon na jaasi ja bu yàlla nangoo woon kon keroog foofu la bakkanam yonentu dem Abu Jahlin ba bam ne dana rey yonentu ba sallallahu alayhi wa sallam loo su kuyel gëlëm moo ko dogandu loo xam ne ngaamu ko waa ngi ca asamaan ña ngaamu suufaa ngay tege ci bopp bi yonentu ba sallallahu alayhi ana ummu jamil jabari abu lahab ba tabbat yada abi lahabin wàccee ummu jamil jabari abi lahab dafa ne muhammad man lay xas dal di xenu tëngëb doj ne fu ma fekk yonante rek toj boppam de te kenn du ko mën a faj di dox ba ñëw fekk yonante ngi toog mu romb ko ñëw ci si na abubakar mi den ak moom naa ko ana sa waaji wan ma ko ba ma rey ko de abu abubakar naa yonante gisul la mu ne na may gisee ndax fil ma xam naa gis jan mu dëdd rek naa su ma ko gisoon tey ma toj boppam de waaye gisu ko de ca xareeb xaybar ca xaybar yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak sidina Abubakar ak sidina Ali mbooloo ci saaba yi booba ñu ngi xóoloonteeg yahood yi bu yahood amee soxla ñëw ci julli ñi julli leen su julli ñi amee ñoom it dem yahood yi dimbali leen di dajale doye joo xam ne daf ko bëgg a fayal ne nañ dem ci su yi ñu dimbale ñu ba ñëwee rek yahood ya dal di dem ne ñu dem booltoo waaw sakkal ko doye ji dem benn waaye ñu di diisoo rek ne ana kuy dem yéeg ci kaw machine walukaay bi tiim kër néeg bi na ko fay fab rek tiim ku ko toj boppam bi benn yoon rek ñu noppalu jibril ñoo wax ko ko yonent rek yonent daal di ñibbi Madina tagguwut sax ñi manda doon bañ seetee xam ne yonent bi dem na xam ne liñ doon fexe nag rek si dina Abubakar muñ ak si dina Ali ñaanu rek moom muñ muñ gisuñ dara ñu ñëw fekk si yonent sa alayhi wasallam yonent wax leen li xew de ñu del si yeneen yoonu ñaareel Seynabu bintu Haris dégg na ne yonent bëgg na yàpp te yàpp gàtt la ci gën a bëgg te tànk yee la ci gën a bëgg mu dal di rey gàttam posan ko a posan ba nga xam ne ku ca lekk tib rek ñibbi alaxira dal di ko wàjj rek ñëw tegal yonent sa alayhi wasallam ne ko sama hadiya ngoog yonent dal di fab rek mat waaw gàtt ba wax ñëpp yi dégg ne bul ma lekk posana na ci man de yonent ne yëkkati leen seen loxo gàtt bi ne posana ci nekk de waaye tib booba mu ca sexoon waaw mujj na def ay jëyit nii ci waaw denq la ñam yi moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam waaw ba coppi xoppam ji mu génne àddina na ne poson bi ma lekkoon ca xeebar dañu di ma di ma daane ba léegi yëg naa nag ne dog na sama mbuum xol gi dem yahood lépp lu yaay ci àddina ci ñoom la bàyyi ko de ne nañ ñoo rey yàlla wax na ne waxuñ dëgg moom moo yëkkati Insa laqi ko ci asamaan waaye ñoo rey de yonentu yàlla Muhammad itam ñoo ko doon fexe rey de kiis ji xeet gu yàlla bind mooy yahud bani israil moo tax yàlla bëri nettali seen xabaar ci alxuraan seen xisa wallam yépp nettali nañ ko pour ñu xam seen mbon rek lu yàlla bind ci àddina ñoo ci xees te xay wune ci àddina ci ñoom la bàyyi ko ci ñoom lay dellu de yàlla leen yàlla rëbb اللهم صل على سيدنا محمد فاتحهما طيب المستقيم وعلى آله قدره مقدار عظيم tabe koo xam ne way jëkk ak way mujj kenn mësu koo def yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko def ci mangi xawaasin nag ci la taxaw xéefar yi ko doon kontar ñi ko gënoon a bañ ku taxaw rek mu may la téeméeri gëlëm ñaar téeméeri gëlëm ñetti téeméeri gëlëm juróomi téeméeri gëlëm lan saar daje nag xale yi ne waaye yonent bi yàlla na ko yàlla baal bakkaatam li muy def ah yonent bi xéefar yi nga xam ne bokkam yi nga xam ne barki démb rek ñu ngi xeex ak ñoom seen deret yaa ngi tax ci suñu jaas yi ba léegi xaral ji ñëw mu di ko séddale wa ci ñëw ah yonent bi daal lii muy def kenn xam ko yonent daal di woote nag ne lan saar nañ daje ci nañ daje ci benn tant néeg ma fa ñu daje mu ñëw mu ne leen lu ngeen wax mag ñi ne ko ñun mag ñi day waxuñ dara waaye xale yi day wax dëgg wax nañ ne yonente yàlla na ko yàlla baal mu ngi fab xalal ji jox mbokkam mi te seen deret yaa ngi tax ci suñ jaas yi setagut sax mu ne leen ndax gëdamu leen nit ñi yóbbu gàtt yee gélém yi yéen ngeen yóbbu yonente yàlla ah ñu ne ah mu ne leen yéen moom sama dund yéen a moom dee kon nag bàyyi leen nit ñi ñoom ñu yóbbu gàtt yee gélém yi yéen ngeen yóbbu ma de gënalee gisagu leen ko dangeen ko gis sama gannaaw waaye na ngeen muñ gannaaw ga anas na ne gis nañ ko yéen ngeen yóbbu ma de gënalee gisagu leen ko da ngeen ko gis sama gannaaw waaye na ngeen muñ gannaaw ga anas na ne gis nañ ko waaye muñuñ de bi buri ñëwee gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booba lañ soog a gis gënalee xam nañ ne yonent moom xamul gënalee du def lu mooy lu ko yàlla digal de fatana sa sellal fi zaati yi ci jëmam maanee ki maanaam na nga féexlu léegi nag ci jëmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci maanaa yaaji ci jëmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam istimaan ci déglu sama way na nga déglu rek li Busiri yi wax bon léegi nga mën a féexlu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam le inaa sa ndem jafe na ijtilaawoon ak feeñ mi naa ci jëmm ja su fekkee jëmmi yonent ja feeñu la nga janoog moom fiixal ci sa bakkan loolu jafe na la déglu lii may wax si de lu kullu wasfin bépp melo ibtadaata boobu tàmbali nga bii ci moom al wasfu matal al wasfu melo bépp melo boo xam ne moom nga tàmbalee ne yaa ngi koy tagg yonent ne tàmbalee mbaay istawa ba matal axbaaral fadli sogay ngëneel ibtidaaw tàmbali ga de la nga tàmbalee rek dafay jeexal mboolem xeeti ngëneel de yaa ngi bëgg a tag yonant ne lii laay tàmbalee boo tàmbalee rek sooy boobaa la nga jëkk a wax rek jeexal na mboolem yi ngëneel de luñ tàmbalee woon dërsu bi tey ne naka la kenn xéegut sa xéeg mboolem yonant yëpp xéeguñu xéeg yi yonant bi xéeg ci saay rek baatin waaye sayidun sang la dax ko reyam tabasumu muuñ la waaye yonant yàlla ni meloon boo ko bëggee xam nit la woon koo xam ne mës da ba kekku nga dégg baatam déedéet muñ rek sallallahu alayhi wa sallam wal masi dox alhuway naa ndànk yonentu mas da yàkkamti ba waaxu wala mu daw mas da ragal itam ba yàkkamti mbaa mu daw de dox ndànk rek ndax du yàq ndax du xemeem du ragal moom moo tax ba kenn mës a gis yonent sallallahu alayhi wa sallam muy waaxu de wana woo nelawam ixfaaw nga mentu la yonent tëdd gànjang di nelaw kenn mësu koo gis de boo ko bëggee jis muy nelaw gis muy nelaw boo bëggee gis muy jaamu yàlla gis ko muy jaamu yàlla de nelaw tuuti jaamu yàlla tuuti waaye nelaw ba ne xañang kenn mosu koo gis ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waroon na balaa ak si foofu nag mu jëkk ñu wan na jëm yonent ba mel sallallahu alayhi wa sallam nu yonent meloon jëmm la woon joo xam ne dafa digg doomu taxawaay duut njool duut ndaama mi ngi ci diggante njool ak ndaama sallallahu alayhi wa sallam su loolu su taxawee moom rek ci koy xam waaye nag su taxawee nit ña luñ gudd gudd mu tiim leen de loolu moom martaba baa ko ko may waaye daal su fekkee nag ni beru na nga xam ne rek kii du njool du ndaama de gudd xayibalu ko gàtt xayibalu ko ma nga ca diggante ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku weex la weex koo xam ne dafa ànd a xonq loolu lu ko waral yaaram nit ña dëkke teeru weex rek mooy taar fi ñoom ña dëkk ca kaw ga xonq mooy taar fi ñoom de yonent mi ñu bëgg nag mu rafet ci ñooñ teeroog ñooñ kaw ñëpp moo tax dafa weex ba noppi waaw weex goo xam ne dafa xaw a jëm ci xonq de waaye loolu nag ci cëram yi nga xam ne ñooy feeñ ci jant bi nga koy xamee de nga xam ne jant bi dina ko laal ak ngelaw li waaye su summeekoo nag yaram nga xam ne moo ne ca biir maraan nag kooku moom dafa weex tàll mel ni xeetu xaalis de sallallahu alayhi wa sallam bi nag boppam dafa rëyoon kawaram dafa saqoon sallallahu alayhi wa sallam ay bëtam dañoo ay yéenam dañoo saq ay xefam dañoo sëq ba kanam dafa yëkkatiku gémmiñam dafa yaa ay bañam dañoo sew bu ree fay mel ni melax mooy melax waaw wala yuur yuur goo xam ne tey dafay taw de dafa gudd ay loxo gudd ay tànk waaw maanaam dafa joti cër dënnam dafa yaawoon waaw dafa amoon sikkim waaw bu sëq waaw aki faas sallallahu alayhi wa sallam dënnam dafa jàppaloo kawar ba ca waaw ba ci jumba xam ne ku dijj yaxi waaw yaxi loxo la ak yaxi tànk loolu mooy melaw jëmm ja su melaw noonu ba noppi nag nga wax ne reexam muuñ rek la doxam dafay dox ndànk nelawam nga mentu la de melawam daanañ ko melal indi Abu Hurayrata daana ko melal Sidna Ali ibn Abi Talib daana ko melal Abu Hurayrata daana ko melal de waaye doy na ci rek la jabaram wax yonent ndey Aysata way na ne ku rafete ni yow sama bët mësu koo gisee ku mate ni yow jigéen mësu koo judde ne su fekkoon ne jigéen ña jigéen ñi salixaa ya nga xam ne ñoo bëggoon yusufa bay dok seen loxo ya su fekkoon dañoo gis yonant mu ne duñ dog seen loxo seen xol la ñuy dog da yonant gën a rafet foofu yusufa rek indi abu haalata daana ko melal sidna ali ibn abi taalib daana ko melal abu hurayrata daana ko melal de waaye doy na ci rek la jabaram wax yonant ndayaay sa ta way na ne ku rafete ni yow sama bët mësu koo gis de ku mate ni yow jigéen mësu koo judde ne su fekkoon ne jigéen ña jigéen ñi salixaa yi nga xam ne ñoo bëggoon yusufa bay dog seen loxo ya su fekkoon dañoo gis yonent mu ne duñ dog seen loxo seen xol la ñuy dog de yonent gën a rafet foofu yusufa de yusufa li muy taaru yépp yonent ko gën a rafet sallallahu alayhi wa sallam waaye yusufa nag soo gisoon jigéen ñi di nattuwu ci moom be di dogu ci moom di fit fitnawu ci moom moom dafa taaru woon rek yonent nag moom dafa taaru ba noppi màgg boole ca soo ko gisee da nga koy ragal ragal ragal ba nga xam ne boo dee jigéen sax doo ko ñemee nopp soo jaxasoo moom nag gis moo gën a xoyof mbooleem mbindeef yàlla yi de nit daana ko gis rek di karkari lox mun a xoyofalal man duma dara lu may benn boo xam ne as njigéen ma jur rek ci makka njigéen su daa lekk ay seer rek waaw Aminatu mooy sama yaay duma dara duma buur duma dara de boo ko gisee tàmbalee gis da nga koy ragal boo jaxasoo moom nag dootoo bëgg a tàggoo moom ngi waaw jikko ju rafet ja de kooku le mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak nag lépp ngëneel loo xam ne mas naa wàcc ci mbindeef fii dale ca aadama ba fi tey rek xaaj la ci ngëneel yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ku am ngëneel rek ci moom nga ko abbe waaye ngëneel mooy jëmmi mooy jëmm ji nga xam ne moom boole mbooleem ngëneel yi de aadama ci moom la jële noohun ci moom la jële ibrahima ci moom la jële muusa ibnu imrana ci moom la jële isa nu mariama noonu ñi ñëw gannaaw nag waxi noppi ñépp moo leen xabal sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba mu ñëwee dootoo gis ab de waraf ne borom tubéy bu jàngoo sol ba mu ñëwee ba tey day ab yonent wàcce tudde ndax moo leen doon xebal ba nga xamee ne ñëwal na ba fam nag kooku sotti na de mu nettali moom waykat bi ne sànni na jàmbaraay ténqam ba mu fees ak jàmbaraay sànni na ko dàq ca xare boo xam ne junne lañ de ana luy xeetu Muusa ana luy sànni Muusa Moussa ibnu Imran xamoon na xeet woo xam ne yàlla daf ko ca defal ay kawteef Moussa ibnu Imran ab sàmm la woon jabaram jiñ ko may ca Madian ca Madian fukki at la sàmm mu dik canam waaye càmm nga yomboon na lool bu demee ba ca àll ba rek mu fakk tëdd nelaw xeet wa soppeeku sàmm di sàmm jur ga ba jafal si ko de bu ñëwee ci teen yoor xeet bopp ba nekk baag da des nekk goj mu duy de su guddee bu sampee xet ci néegam mu taal mu nekk làmp di takk ba bët set ko leeralal néegam waaye xeetu Muusa woo gannaaw gal moom la ko yàlla jox bu ko sànnee mu nekk jaani ñangoor bu ko jàppaatee mu dellu nekk aw xet de xetam woowu kay doy na kéemtaan waaye lu ko dendaleeg jambaraa ji bi sànni nag jambaraa ji yonent muy sabal ba ñëpp di ko dégg mu sànni ko dàq ci xare boo xam ne ay junni lañ kooku moo gën a xeemu xeetu Muusa sallallahu alayhi wa sallam xeetu Muusaa wa rek la yàlla di ko dundal ay jamono muy nekk ñangoor ay jamono mu delloo ko mu nekkaat xeet jambaraay yii nga xam nag ne moom dekkaluñ ko defuñ ko dara jambaraay kese la ñëpp ngi janoog moom mun naa subhanallah wa bihamdihi subhanallah la sir ñëpp di dégg loolu day moo gën a xeemu xeetu Muusaa wa rek xareb Badar yonent def na loolu xareb Uhud ak Unayna yëpp def na loolu xareb Uhud yonent def na loolu ak xareb na de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na nit ñi ci atam bekkoor ba nga xamee atam bekkoor jommal na leen ca bekkooram yu metti de yonent ba mu gàddaayee dem Medina taw bi dafa dafa yéex ñàkk dikk ba am ay at ba nga xam ne suuf si dafa fëndent ba mel ni ab dóom muy xutba ci jumaa benn waaye daal taxaw ne ko yonante yàlla ñaanal la nit ñi ñàkk taw gi xëpp na ci tàndarma yi lañ doon dund tàndarma yaa ngi dee ngir ngir ñàkk ndox jur gaa ngi dee ci àll bi ngir ñàkk luñ naan ku tukki mar dog la nga deere yonente daal di yëkkati ay loxoom bu daa ñaan taw dafay dëpp tenqali mu jëm suuf mu féetale gannaaw ganaaw ganaaw loxo yi mu féetale ko asamaan mu daal di yëkkati loxoom Abu Talha ne ko sa tàndarma ja nga weeroo nag ca weeruwaay ba kat kenn wereegu ko mu ne yi yàlla to nandalal jaam yi yàlla nandal ñu ba Abu Talha tooy ak tàndarmaam ja ca weeruwaayam ba de Abu Talha ngay tàndarma ja ca weeruwaay ba taw baa ngi wala ngaan ci kawam de yonent fa mu taxaw fa mu toog ca mimbaram ba yëkkati loxoom na allahumma asqi biladaka wa rahmi ibadaka wa ansur rahmataka wa ay baladaka al mayt wàccut mimbar ba lu may taw baa ngay wala ngaan ca taw baa ngay wala ngaan ca sikki ba de sallallahu alayhi wa ñaan loo nañ ko taw mu ca mimbar ba rek toog waxul dara taw bi daal di wàcc sa ta ta ta ta bay rogaat waaw ca sikki moom ba sallallahu alayhi wa mu ne su Abu dundoon tey xolam sedd de moo ana ku may wayal leen ma Seydina Ali ibn Abi Talib ne ko da ngaa bëgg wax ne وأبيض يستسقى القمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل loolu nga bëgg ko wax mu ne loolu tigi laa bëgg ko wax ba muy gone Abu baayam moo ko wayoon loolu Abu Taalib sama doom ji nga xam ne sang bu weex tàll la te xam ne kanamam rek mën naa tax asamaan si taw de ki nga xam ne mooy bàyyi jidim ak miskin yi ak fëggulekat yi de loolu Abu Taalib ko waxoon ci yéen te booba ndaw la de bi bi mu toogee nag di baaw rek ñaanu sax xanaa toog xool asamaan si rek taw bi wàcce mu ne bu Abu Taalib du ñëw tey xolam sedd de ndax la ma waxoon am na ana ku may wayal Abu Taalib ne wa abyada istasxal xamaam bi way si maalul yataama ismatun lil araami Abu Taalib bàyyam ma ko doon way way yooyu xasi bayti yooyu ñuy ubbee mawlid dafa wane ne tagg yonent bi sunna la min qabliha tibta fi zilaali wa fi mustawdahin ay su yuxsaful waraqu kooku Abbas ibn Abdul Mutalib moo ko wax te dafa tagg yonent bi ne ko ndax ma tagg la ma way la yonent ne ko mu daal di sadd bayt yooyu tagg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Taalib ci boppam baayam moo ko ko way li Hasan ibnu Saabit saaba yëpp tagg nañ ko waaw su fekkoon dara xay na ci bon mu aay leen de sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee nag ne taw ba taw na dala ci hajjuma ja jam ñaane di taw seweteetu guddeeg bëccëg ma ngay taw saj saj saj saj saj ba nga xam ne hajjuma ja delsi na yonente yéegaat ca mimbar ba waaja dellu delsi ne ko ñu ne waaja ñu ne jeneen waay ne ko yonente bi ñaanal yàlla taw yàlla teye taw bi kat musiba am na de jut gaa ngee lab ci xàll bi kenn mënatuloo dem marché jëndi loolee ko waxatuma di tukki ndax taw bu bari bi de yonent ne niir wi demal tegul tegeekul kaw Medina te bul tegwati ci kawam de niir wane taj lii jëm nii lii jëm nii rek mu daal di sebiti sallallahu alayhi wa suuf daal di naat nag suuf daal di riis boseri ne nga gis nag xàll ba naat tóortóor yu weex tóortóor yu son tóortóor yu xonq yépp nga di ko gis mu toroxal hurus dur ak hurus yaaxoo de soo séentoo madina de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma saa ñaan taw rek noonu la taw bay gaawee ñëw sallallahu alayhi wa sallam gannaaw boo xamee nag ne yonent génn na àddina ci jamono si dina Omar bekkoor dellu ñëw ba nga xam ne raw na sax ba woon ci jamono yonent ba de Sidina Omar taxaw ci min mimbar neew yàlla ci sa barke bi bi lañ daa ñaane taw nga di ñu tawal léegi ñi ngi ñaan yàlla ci barke bi Abbas ki nga xam ne bàyyi la ci bi may ñu taw rek abbas daal di ne yow yàlla balaa bu mas a xam bakaata ko sabab lu ko dara du ko dindi itam lu mooy tuub ñun suñu loxo fees nag bakkaat waaye sëgg nañ fi sa kanam tey ñu ngi tuub de may ñu taw de taw ba taw a taw taw taw ba sebeti moo tax foo day gàtt xam-xam yi wax ne jotliku ci mbindeef ci ñaan daganut dañoo réer rek de daanañ jotliku ci yonent boo ne yonent moom yonent la keneen du yonent Omar ibn Khattab kenn raw ko de moo jotliku na ci Abbas ki nga xam ne daf ne rek bay taxaw yonentu la sallallahu alayhi wa sallam rek allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima سبق الهادي إلى صراطك المستقيم قدر مقدار عظيم tagg yonent ba ak si foofu nag ci melal jëmm ji rafet jot na ko ci yonent ba nag sallallahu alayhi wa sallam adam mu ne lay taw xelonte moom xasani mu jagle ma bi ruyati wajin ci gis kanam mu ne waaye lu yonent lu gënoon yonent bi jagle ma ma gis kanamam nga de sallallahu alayhi wa dañ na saqaaw te xaadi han kulli man raaw walis képp ku gis na mu ko de kanam gi nga xam ne képp ku ko gis rek te xaadi dañ na ci yow dina àlaxira de boo séeri yu ma lu muy laaj foofu gis yonent sallallahu alayhi wa ci nelaw lay ñaanam am gis yonent ca péncam yàlla lay ñaan am gis yonent ci lu dul nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wali yàlla yu mat yi danañ ko jis ci lu dul nelaw ak seen bëti bopp ku yu bari dem nañ ba mat mënuñoo jis yonent ci lu nelaw ñu taqoo julli ci yonent def def dog bu rëy ci julli ci yonent ñeen fukki junne par bés wala juróom benn fukki junne ba mujj di gis yonent sallallahu alayhi wa sallam de te ñiy gis yonent ci lu dul nelaw abul abbas almarsi ci la bokkoon ki nga xam ne mooy sëriñi Booseri yi te taalibe yàgg naa mébét jot ma xamab sëriñam kon nag boo yi xëy na loola doon mébét de bu fekkee ni géwante gis ko la doon mébét yonent na ne ku ma ku géwante gis ma man nga gis ndax man saytaane du meloo sama melo de wax na ne ku géwante gis ma xal nga maa gis xal nga koo gis balaa ngaa dee wala xal nga koo gis ëllëg ci àlaxira kon nag lu mën a am daal gis yonent moom xew na ci àddina ñu koy gis ñi ñuy tànqal ak coow lu ko jarut barki démb rek naa gis nañ Mariama ci benn église ko yéem ñi naa dëgg rek ñi du dëgg xanaa xamuñ na ñun saa na nañu gis yonent bi sallallahu alayhi te duñ ci soowante sallallahu alayhi wa sallam te moom wootewut ak yàlla jaam rek la boo seetee ngi laaj fii gis yonent sallallahu alayhi wa sallam ci lu du nelaw te sëriñam Abul Abbas marché yi daf daa wax ne su fekkoon ni xool naa benn yoon xamtu gisuma yonant dootuma lim sama bopp ci julli ñi de géwénte gis yonant nag mooy karaama gi nga xam ne moo jëkk ku ko yàlla jagle nga xam nga dëxel moos doo génn àddina te gisaatoo ko wala moos da ko gis alaxira te ku ko gis alaxira moom yow sa yoon leer na jeeg de moo tax boo séri di wax ne xelante boog ma gis kanam googu nga xam ne ku ko gis sa texaari dañ na sa texaari dañ na ci yow de ma gis ko ci gént wala ma gis ko ca pénjam yàlla wala ma gis ko sax ci lu nelaw la nga xam na moom la sëriñam amoon abal abasil marsi de mu sirul aji leer la yaltaqi dana mu daje alkatibata xare ba saaman mbir muy mu ñaakoon de kanam ak yonent gi nga xam ne dafa leer naññ lu xare tat nga seen yonent ba rek ma ngay muuñ de sallallahu alayhi wa sallam kanam nga nga leer naññ muy le muy ree de lu xare tat tat kanam nga di leer kooku taar bala waaye lu xeet tat ma ngay muuñ kooku kay moom jàmbaar gaa ko ko may de sallallahu alayhi wa sallam xameewu dee moom ba mu taggee kanam ak yonent ga ba daaneel mu ne aw bi tax bi raatin ike ji foon tenq wala su fekkee gisuma kanam ga ma foon tenqam la rek sallallahu alayhi tenq lan kaana tenqalal nekkoon amu li laay ñeel yàlla wa billaahi ci yàlla axsa ak lak jàppam wala taaw ak joxeem de tenq la nga xam ne yàlla rek la nekkaloon lépp lu mu joxe yàlla tax mu joxe ko lépp lu mu tëye yàlla tax mu tëye ko ma ma foon tenq loolu la wax de te dana ragal basa ayu xareem almulooku buur yi ngoog loo xam ne day buur yépp ci àddina ña ngay parpari lox ngir ragal ayu xare wu jógee ci tenq loole de watax saa dana séddoo bil xinaa cim koom min na waaliha tukki ci mayam alfuqara way ñàkk ña waaye miskin yi itam day képp ku may yow keroog nga riis de sallallahu alayhi daal di tagg ténqal yonent ba nag sallallahu alayhi wa ne ténq li nga xam ne ndox ma balloon na ca ténqal yonent sallallahu alayhi wa sallam ndox ball na ca mu nandal ca xare ba yépp kooku mooy xare tamboog bi mu mujj xare ji sallallahu alayhi wa sallam tubaab ya te mbuug dafa tànga tànga tànga tànga ba nga xam ne makka day glace la boo ko denda léegi te mbuug yonent dem ci xare nag ci waxtu tàng xare ba fanweeri ju ne woon nit ñi dañoo mara mar ba nga xam ne dañu ñëw di tàggu yonent bi ne ko ñu su suñuy gëléem muusu ci sëbëri si rek ndax mar wi mu ne jox na leen ndigal Sidina Omar ne lan mënuñoo dellu Medina mukk lu may ci gëléem yi kon nag suñu rayee gëléem yi rek duñ ñibbi de ne yonent bu ñu rey gëlëm yi mukk loolu kay bu mu ci bokk mu ne yonent ne ko nañuy def mu ne ko ñaanal ñu yàlla rek mosu ñoo taxee di ci sag ñaan boo ñoo ñaanalee rek danañ xam lu ñu naan te duñu rey suñu gëlëm yi de <coughs> yonent ne ndax kenn amu ci dara ci ndox ñu yéene ci xare bi ndax kenn amu dara ci ndox benn waaye indi benn aset bu def tuuti ndox loo xam ne ba mu ca dugalee tenqam la ndox ma sangu sangu sangu tenq la lépp de yonent sallallahu alayhi wa sallam mooñ la ba mu ma ngay jéem a nëbb karaama ga de mu bës tënk la rek sew de bala ca diggante baraamam yi te dee de car car car car mu yéene leen ñëpp ñëw seeni mbuus naan ba mandi duy seeni mbuus wëgg seen i gëlëm sangu seen i janaba mu naa seede naa ne yàlla rek kay buur waaye seede naa ne maa yonent yàlla de sallallahu alayhi wa sallam ndox bal na ci tënk loolu ma ne Moussa ibn Imran nitam ña yàlla ne ko dóoral sa xet wi ci sa doj wi mu dóor xet wa ca doj wa fukki sew ndeg ñaar ballandoo ca doj wa bani israel a fukki giid ak ñaar lañ giid gu nekk xam seen sew de kenn bokkut ak sa morom sew de loolu day kéemtaan la waaye daal ndox muy ball ci doj googu day bët gis na ko ba tey waaye ndox muy ball ci diggante baaraam diggante yàpp ak sa diit ak caas ndox ma di ca ball ñu di ko naan loolu day woy jëkk ak woy mujj kenn mësu ko woon nit ñi la ma yonante yàlla tàndar ma meññ na ci menn xat ci ténqal yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam jambaraay sabal na ca ci ténqal yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam saa tab umu maabad ba wasal na nam soow te mës na jur te ma nga làpp ba mën da watti de ba ko yonentu tegee ténqam la rek ñu ratt mu mu génne soow gannaaw ga dund na fanweeri xat mu jur mu ñàkk a jur xem rek mu génne soow de salmaanul farisi benn waay la woon boo xam ne baayam daf doon jaamu xiram bu ko xeebalee dana dem jaamu ji xiram ba nag moom mu rem romb benn église benn labbe nga fa booba diine labbe rek mooy diine bu ñëwee rek jadd ca jadd ca labbe ba rek di déglu waat yi labbe bi waat ba ngoon jot mu ñëw mu ne ko woon mu ne ko maa ngi woon ca ba di déglu mu ne ko demal fa ma la xebal suñ diine jee gën diine labe ba mu ne ko mukk su diine labe bee gën suñ diine ndax moom ci yàlla lay xoote te ñun ñu jaamu ay doj baay bi wax wax wax wax wax mu taq ci diine rek gëm diine yàlla ba labe booba dee mu ne ko diine ji ana fu ma ko mën a xameeti boo dee mu xebal ko ca benn dëkk ca mawsal mu dem mawsal ba labe booba di dee mu laaj ko ne ko sa gannaaw kooku it xebal ko ci beneen labe ca xamoriya kooku mu laaj ko ne ko sa gannaaw fu may jëlee diine mu tegtal ko beneen dëkk waaw ca naa ko def muy dem kooku moom xuruj jaay ko ne jaamam la ay nit ñu dëkk Medina jënd ko mu ñëw mu ñëw indi ko Medina de te fekk daana dégg nag ci téere yi jëkk yi ñu ne yonent bi nga xam ne moo des ci yonent yi te mooy gën ci yonent yi te mooy mu ak yonent yi dana lekk hadiye du lekk sa sarax te tampe bi tampe yonente yi ne mooy mujjantal ak yonente yi yàlla tampe na ko ci jokkareem ji rek te ne mooy xaatimul ambiyaay de salman yahut bi ko jënd nag bon lool di ko liggéeyloo rek ba jëmmi bés mu ngi yéeg ci tàndarma di sàkk benn waaye bàyyi ko ci rek ñëw ci sang bi di waxtaan ak moom ne ko waaye bani xaylata ñoo dof bani xaylata ñooy lansaar maa ngi leen romb ñu nga sënk benn waaye ne yonente bi yàlla la salman loxe ca kaw garab ga ba daanu ci suuf ñëw ne nga sanga ba dóor kam talaata ne ko demal liggéey li ñuy wax li ci sewoon mu daal di dem liggéey ba wàcc fekk amoon na tàndarma jum denc